ne gis nga euh, fii ak téeméeri at ci kanam amul benn bakkan buy dund ci kaw suuf lu dul ne mooy jamono ci jamono lu dul ne dina génn àddina waaw <laughs> waaw mooy téeméeri at ci kanam loolu mooy wane ne kon loolu mooy xarnu moo tax saxaaba yi mujjee génn àddina foofu lañ génn àddina moo tax bokk na ci euh, taab boroom xam-xamu taabi'un yi taalibee saxaaba yi ni ñuy xamee ne diw mi ku ne saxaaba nga ni ñuy xame bu bu boo dépassé cent yi mooy l'an cent dix boo ko dépassé rek dañuy xam ne waa ji waa ji mythomane la waa ji supercherie la fi indi mooy li muy wax demewul noonu parce que rent bay sar sam nee nag kenn du ko dépassé te l'an dix la ko waxoon mu ne téeméeri ak ci kanam kon l'an cent dix képp ko mu fi fekk nga naan man bu jeexee ñu ne cent onze jot na wala cent dix jot na yow nga taxaw cent onze jot nga naan man saxaaba dañuy xam ne waa ji expliqué waaw kii moom bokk na li wane ne du saxaaba voilà <laughs> kon loolu insha allah mooy li gën dëgër kon nag loolu mooy mbir moomu mooy boo seetloo génération yi noonu la waaw ndax borom bi day def ñii gudd fan ñii teel a génn àddina mais ñii gën sori boobu mooy cent ci la yem kon nag mu ngi noonee kon mooy qarnuhu sallallahu alayhi wa sallama kon côté baa googu xayrukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum léegi nag nga gis Seydina Imran tamit radiyallahu anhu al amaanatul ilmiya mooy li nga xam ne mooy kóolute gi nga xam ne mooy am muy al amaanatul ilmiya mooy bu ma dar dara wóoratul bu ma fi nekk di wax waaw bu dee mbiri wóoruwuma bu ma aventure wu surtout rawatina waxu yonent bi alayhi salaam moo tax mu ne ah leeral leen man nag fa ma fa ah laa adri de xamatuma ndax yonent bi alayhi salaatu salaam dafa tudd xarna boobu xar na yiñ tudd après ñaar wala ñett bu ko defee mu leer nañ waaw mu leer waaw yoo xam ne sikki sàkka bi da ciy leeralaal tamit ñu xam ne ci moom la parce que bu doon ne leeralu ko wala ñi ko jële ci moom leeraluñu ko man nañu faa nekk naan mais est-ce moom la est-ce du keneen est-ce que keneen juumu ci ndekete yow Seydina Imran ci boppam moo ko waxal boppam mais Mawlana Ibn Mas'ud leeral na mbir mi ba looloo tax boroom xam-xam yi di sëkkandikoo ne al-qurunu salaasa waaw trois siècles yi yi nga xamante ne ñooyu njëkk yi yooyu ñooy yi nga xamante ne ñooy gën al-faadila ci li ñu joyal gën googu ba ci jàll tamit beneen affaire am na mooy ginnaaw saxaada yiñ la wax nii hein mooy saxaaba yi ñoo gën nit ñi ala itlaq ndax yonent bi saa saa moo ñu xamal te wax nañ la waxat ndax nañ ko fi waxati ko fi waxati ko fi ay la dalilam ni ko yonent bi saa saa am leeral taxul ñu ngi jaar léegi mu ne ñi ci topp thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mooy globalement la ñuy lay wax globalement xeetu taabi'in yi ñoo gën ak atba'u taabi'in mooy seen taalibe yi ñooñu taalibe yi saxaaba yi seen taalibe yi ñooñu ñaari ñooñu ñaari génération yooyu. ñoom ñoo gën yeneen xeet yi ñëw yépp ci luñ doyal waaw te attention buñ gënee xeet yi ñëw mooy ñoo gën xeet yi jiitu woon de parce que yonent bi alayhi salaatu salaam mooy ci gën <laughs> waaw moo gën te xeetam moo gën yeneen xeet yi kuntum xayra ummatin la borom bi wax kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéen yéenay ñi gën ci xeet woo xam ne wu ñu génnee ci nit ñi kon kay ñoon ñoon ñoo kon ñun ñoo raw ñeneen ñi léegi nag mu des nañ ñëw li ñu doon wax mooy bu ne xeet wi eh, taabi'in yi bu ñu nee ñoo gën loolu c'est d'une manière globale tekkiwul ne taabi'in benn boo jël bu nekk moom moo gën ku dund beneen jamono boo xam ne bokkul ci ñetti yooyu déedéet tekkiwul loolu mooy borom bi moo tax yonent bay saa doon wax naan masalu ummati masalul matar sama misaalu xeet comme ni mu nee ci sunanu Tirmidhi Tirmidhi rahimahullah mu ne misaalam sama xeet daa mel ni misaalu li nga xamante ne mooy taw buy wàcc waaw kenn xamul bu njëkk week bu bi kan mooy ban moo gën bu njëkk bi nag ñun xamal lañu feneen ci yeneen xadis ne moom bu njëkk bi moo gën comme xadis bi xayrukum qarni ba pare yeneen xadis leeral te ne kanta bu dee saxaabaan yi c'est pas une globalité doone bon saxaaba yi waaw boobaa ñoom itam c'est globalement lañ gën mooy globalement dëgg la ñoo gën ñeneen ñi mais boo jëlee par individualité gënuñu li nga gis ku mujj koo xam ne moo leen gën loolu amul parce que rent bay sarsam moo ko wax waaw ashaab yi ashaab yi maa ngi leen di moytale koo sama saxaaba yi comme ne ci sahih yi waaw law anfaqa ahadukum bu kenn ci yéen dépensé woon misla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim a nasifa waaw bu kenn ci yéen dépensé woon lu toll ni montagne Uhud ci or du jote mudd wax nañ ko fi waxati ko fi ci li yonent ay sa sam biñ naan san la defe këram mudd nga xam ne san mooy ñeenti mudd benn bi benn bu saxaaba benn moo ëpp doole seen montagne or yoo ngeen saraxe ku dul ñoom waaw waxuma la mudd bi sax mais xaaju mudd bi sax doo ko jot kon loolu leeral nañu feneen que ni ñoom ñoo gën individuellement waaw moo tax it as-Seydi Cheikh Ahmad Tidjani radiyallahu taala anhu ba ko taalibeen bi ba mu ko ko laajee comme ni ne ci Jawahirul Maani wa Bulughul Amani waaw mu ne loolu liy dëgg mooy saxaaba bi moo gën fopp képp ku dul saxaaba ak noo man di taw waaw saxaaba bi ku gën waaw. mu tegtaloo xadiis bii ma wax ak yeneen yeneeni biir ba pare ci la doon waxe beneen kii ne ñun suñu misaal ñun ak saxaaba yi day mel ni picc moom nga xamante ni nii vingt-quatre heures mu def ci tour du monde nga koy boole nga nga nga teg ko mu course ak melentaan boo xam ne tànk bi dafa nekk ca suuf léegi ñu ne prix kan moo njëkk a dal moo gas gën kan moo gën a gaaw ku jiit picc nii naaw nga xam ne bu nee nii mu wër monde bi wër àddina ci benn bés kooku ngay kooku kursu na ak ak melentaan bi nekk ci suuf mu ne nag picc moomu mooy misaalu saxaaba yi ku dul saxaaba yi nag yow yaay misaalum picc moomu kii li nga xam ne mooy xorondom boobee ci suuf fourmi bi allahu akbar ñooñu xam dëgg-dëgg waaw ñooñu ñoo xam dëgg-dëgg dayay saxaaba yi waaw waxoon naa nag yéemu naa ñoo xam ne dañ daan ay taalibe ñooñu lañ wax ñoo moom ak ñi leen ni moom radiyallahu anhu ba pare nga dégg leen ñii ñuy yëkkati yëkkamtiku yëkkamtikulu waxuma la di wax seen sëriñ de waxuma ñoom mais ñoom ci seen bopp ak ñu ñu fan ak ñu ñu gay ci seen ñi nga xamante ne yow góor góorgóorloo rek raw leen ñu ñuy wax ñoom <laughs> ñu yëkkamti yëkkamtikulu ci kaw saxaaba yi ñoo fuuy ñoo fuuy léegi nag loolu bu amee bu bu bu tegoo nee mooy ginnaaw saxaaba yi yeneen xarne yi ñaari xarne yooyu ñoo gën a alal itlaq ci luñ doyal waaye buñ jëlee individuellement par kenn kenn kenn du kenn koo gis mu du nekk taal ci ci jamonoy euh, saxaaba yi radiyallahu anhu mooy seen taalibe yi te moo gën képp ku ñëw ci ginnaawam déedéet waaw am na ñoo xam ne mais ay jullit lañ woon mais ay bàkkaar ay kabira lañ nekkoon waaw ay kabira lañ nekke woon nga xam ne ñoom ci mashiatu rabb la jëm ñooñu yaakaar nga ne da nga leen boole ci nga xamante ni nii jaamu yàlla même bu dee ni boo mujjee ñëw jamono déedéet <laughs> waaw déedéet moo tax lool mais d'une manière globale boo jëlee nag joyal lépp ci xeet wu nekk nga xool siècle bu nekk ñoom ñoo gën parce que ña baax doon dund siècle boobu ñu mel noonu ñu sete ñoonu selle noonu nga xam ne seen lépp yàlla la loolu moom dootoo ko gis ci seen gannaaw ñépp ñu toll ni ñoom nga xam ne daanaka mooy yow bu baax dafa dafa lawoon nit ñi xam nga jamono jooju leeru nubuwa gi dalee na soriwul woon moo tax yonent Seyna Anas waxoon ko fi gisoon nañ xadiis bi <laughs> radiyallahu anhu ci Riyaad bi waaw bi mu naan jamono ju ñëw mooy gën a yées mooy moo moo mooy bay ñëw ginnaaw moo koy gën a yées mu ne dégg naa lii ci seen yonent laa ko jële man Anas waaw radiyallahu anhu parce que lu la nit di gën a sori jamonoy nubuwa gi dafa mel ni kuy ku ku fe nekk ci leer di ko sori nooy gën a soli ceññeeru leer ga ak yàlla nga xam ne rayon ya di gën wàññeeku ci yow waaw loolu lay niru gi di gën leer gee leen nit ñi ñoo leen di sori ñooy sori leer gi te li koy wane mooy am na ñoo xam ne dañuy nekk ñëw ci gannaaw mais nga ñu ñëw raw ñoo xamante ne nii ndaxa ju baax lañ woon te doon dund nekkoon taalibe lenn ci saxaaba yi wala ñi nga taalibey taalibey saxaaba yi waaw kon loolu day wane ne kon du leer ngay leen sori mais ñoom moom ñu leer gi ñoom li def li tax leer gi sori leen ci ñoom la waaw xarni yii nii yonent bay saa saam di wax yàllaa leen ñoroon gis nga nit ñi niñ doon def mais da doon gis ku jóge xoolal Seydina Usmaan ibn abil abil aas as-saqafi radiyallahu anhu taalibe la woon ci yonent bi alayhi salaatu salaam ondoon ci délégation waa Taif bi ñëw tuub laaj yonent bi alayhi salaatu ne ko def ma ma nekk imaama qawmi ma jiite samay ñoñ mu ne def naa ko def naa la ko waaw kooku bokk na ci façon yi bi nga xam ne ñoom eh, dañoo laaj yonent bi alayhi salaatu def leen la ñu laaj am ñeneen ñoo xam dañoo laaj mu ne ah ya Abdurrahman ibn Samura la tatlub al-imara ak mbokk Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu yeneen way sa sam ne ñun suñu mbir mi du ñu ko jox ku ko laaj waaw te am na ci délégation yi yoo xam ne de koo xam ne dafa ñëw laaj ne yeneen way sa sam def ma ma jiite ñi yeneen ko ko mais mu dégg yeneen way sa sam di discours ci loolu lu tàng mu ne yé yeneen way sa sam naa la ko mu ne lu tax mu ne ah ma dégg nga wax ko waaw kon nga gis mooy sunu nit ñi moom mooy docteur xool yi ak xel yi ak yaram yi xam na ku nekk li nga xam ne yow pare nga ngir def ko ak li nga xam ne manoo ko comme moom nag daa nekk comme sa comme baay ci nekk koo xam ne yiw kese la ñu bëggal waaw moom laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim sallallahu alayhi wa moom noonu la mel moo tax yiw kese lépp lu yiw dañu koy diggil bu gisee ne xam ne ni lii àttanoo ko danaan la ah bu ko laaj bu ko sori na ko sori bu gisee koo xam daa ñëw di ko laaj mu xam ne approprié na te man na ko mu jox ko ko voilà Seydina Usman boobu Ibn Abil Aas as-Saqafi radiyallahu bi nekkee imaamu ñoñam day julli muy am ay jax-jaxal ci julleen loolu kese moo tax mu jógee Taif ñëw ba ci Medina ñëwaat ci bay saar di ko tiis loolu di ko jàmbat loolu ba yonent may saa saam jàngal ko na muy def gis nit ñooñu xam-xama leen ñoroon yàllaa leen ñoroon mooy lii di dox sama digganteeg sama julli ji ma jógee Taif yor nga Google Map duggal nga def la distance entre Taif et masjidu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam à Médine nga gis ni ma te temps yooyu xam nga ni nga ko xamee géléem wala wala wala wala wala wala ñoom mbaam wala fas nga yéeg wala nga dox mais mu jaral ko loolu nit da doon jóge fu sori ñëw ñoom Dimaam ibn Sa'laba waaw axu bani bani bani Sa'd waaw Dimaam fële la jóge ñëw ca banu Sa'd ca Hawaazin ñëw ba ci yonent bi alayhi salaatu laaj benn mbir Allahu alladhi euh, ndax yàlla mi nga xam ne moo yëkkati asamaan mu tëw a samp montagne yi teg suuf kii yëpp allahu arsalak ndax yàllaa la yónni mu wax ko laaj ko mbir yi lu nekk mu laaj ko mu wax ko mu jëlaat war waayam dem directement ñi bi ne man maay mbokk waa banu Sa'd ñoo ma yónni dem pare na ci loolu rekk doon yitteem mu xuus de weer waaw gis nga ñooñu yàllaa leen ñoroon yàlla moo leen ñoroon da jóge foo sori ñëw laaj yenn masala ñu wax la ko nga delluwaat waaw te ñoonu lañ meloon bi fi yonent bay sasam ne ak biñ fi jógee waaw anhu sayyidina Jaabir ibn Abdullah jënd na gëléem dem ba ngir benn xadiis bu mu dégg ne mbokkam ma Abdallah ibn Unays moo ko yor neewul ne dégg naa ko c'est bon ah dafa ut gëléem jóge Madina xoolal yor nga Google Map wala yooyu duggal nga teg nga tape Allahu akbar s'appelle mu jóge fi nga xamante ni mooy Medinatul Munawwara ala saakili ala saakini afdalu salaatu wassalaam ba Sham Damas ngir seeti ko mu wax ko hadis bi mu ne day delluwaat mu ne ko loo tax mu ne ko déedéet lii kese ma fi indi akbar yow gis nga ñooñu niñ meloon niñ meloon ñun wallahi xalaatuñu ko ñun toll nañ foo xam ne képp ku defoon loolu kenn ci ñun wallahi say bokk buñ la yëgee dañuy jàpp ne sa nag wéradin nañ ko seetalub sëriñ waaw di ko waxante seen biir bu dee ñemewuñu ko ne ko yow ah diw nag a ah yow foog naa foog nga faju ji de waaw ndax jàpp nañ imagine ñu ne la sa waay xam nga fu mu jóge hmm? moom daal daa jóge Dakar waaw dem ba Mali laaj benn masala ñu tontu ko ko cinq minutes mu delluwaat avion la jël avion la jël paas dagg ticket avion waaw air Sénégal wala air bu leen neex dem Mali wàcc Bamako am na benn ci capital bi benn boroom xam-xam bu ñoom mu dem gis ko ci saase ñu kii ko mu jël vol bi nga xam ne mooy retour Dakar wallahi bu koy bokkam yéegee wala jóge na Paris ñëw senegal laaj benn masala dellu wallahi gars yi dañ naan sawaay wéru sawaay sawaay di ko traité nag muy graw jàpp ne sawaay bët bu foosul sawaay sawaay yàqu na sawaay sawaay nañ ko ñaanal nañ dem ci buxaabakat yi ngir ñu ngir ñu takkal leen waa yi ngir mu génn ci lu mu ne ndax kii wératul waaw alors que loolu c'était fréquent jamono yooyu nga xam ne ñooñu yàllaa leen ñoroon yàllaa leen ñoroon dëgg la am nay caaxaankat yu fa ne woon Abu Jahl fu mu ne woon jamono jooju jamono yeneen tamit ay sànq da doon defi ko yaa ngi Abu Lahab fu mu ne woon ah Musaylimatul Kaddaab fu mu ne woon am na mais ñi ci gëm yàlla ñooñu wallah te loolu moo doon fépp foo demoon noonu la yàllaa leen ñoroon. taalibe saxaaba yi noonu lañ meloon radiyallahu anhu gis nga xam-xamu xadiis ni ñu doon jàppe di seet saxaaba yi di jóge fu mais fépp fuy réewum jullit fépp fuy goxu jullit ñu investir xam ne boroom xam-xam yaa nga fa nit ñi di jóge fu nekk di ngay dégg ñu naan daxalal basara waaw wa da wa daxala sham wa daxala wal madina wa daxala misr wa daxala al yaman kon ñoo imaamu Shaafi'i fu nekk lañ jaar waaw makka medina iraq te mbokk imaam Abu Hanifa ñu naan déet yaman ñu naan nit nit nit di ko mu mujj ñëw ñëw euh, sanc dal mujj reste fi nga xam ne mooy Égypte te loolu c'était fréquent ah, ñoom imaamu Buxaari yi nga xam ne Buxaara kese la toogoon imaamu Muslim Xuraasaan la toogoon mukk fu ne lañ doon dem di wër waaw ah, di takk c'était rare nga gis koo xam ne génnul comme façon imaamu Maalik yi c'était tellement rare waaw c'était tellement rare nga gis koo xam ne génnul des réewam comme imam Malik des Médina ndax Médina moo doon centre bi gën a rëy ndax moo doon ma mahbatul mahbatul nabi sallallahu alayhi wa sallam fa la mbir ya doon balle saxaaba yu bari fa lañ newoon mais teewul même sëriñ ya fa newoon dañ doon toxu te imaamu Malik bu demoon aj ji dafa doon jële Ayyub ibn Abi Tamima as-Sakhtiyani imam Malik fan la jànge ci moom Médina mu ko Makka la jànge ci moom xadiis wala jànge ci moom xadiis waaw loolu léegi doon gis nit ñi looloo leen ñoroon waxu yonent bi alayhi moom la ñu a bëgg lekk naan gis na ñun li ñu dal ñun ñun ñun ñun ñun nga xam ne ut lekk ak naan ak ko ak dund gu confortable day tax ñu brader suñu diine ñoom c'était le contraire ñoom xadiisu yonent bi alayhi salaam jàngaleem alquran alquran ak sunna moom moo leen jaraloon ñu brader seenu dund Allahu akbar est-ce que ñaar ñooñu bokk nañ nga yaakaar fa yàlla ak fi ñun rek nañ xool rek te lucide waaw la Abul Yasar doon wax radiyallahu amrum na gis nañ ko fi <laughs> eh? <laughs> Ka'b ibn Amr Abul Yasar gis nañ fi hadiisam keroog bi yóbbu nga ci nga xam ne daa fóonoon ndaw si doom jaay ci marché bi ne ko am na kër ga bu gën a rafet bii mu ñëw mu fóon ko waaw dañ tuub ba suñu borom wàcce eh, eh, innal innal hasanaati yuzhibna sayyi'aat dëgg-dëgg yu baax yi dañuy yóbbu yu ñaaw yi <laughs> abul yasar boo xam nga la la doon wax radiyallahu anhu gis nga bu la fitna ñëwee fitna bu ñëwee yow sànnil sa alal te nga garder sa diine <laughs> bu continuer lépp leneen loo am sànni ko mais sa diine na ko garder waaw loolu yor na ko sànni mais pas sa diine mais ñun ñun ñun il suffit Euh, mais épreuve bu ndaw fitna bu ndaw natt bu ndaw suñu diine moom de toute façon moom la ñuy njëkk sànni waaw bu nee ne man ngir sama liggéey ñu jël ma embauché ma mooy dootuma jullee di tàkkusaan ndax bu may commencer tisbaar avant tisbaar laay commencer onze heures laay commencer par minuit buñ ma proposer loolu bokkul sax li may xalaat sama julli yi nu may def ak moom te foofu leer na ma ne mënuma faa julli wala boog man nee nañ ma waxuñu ma ko sax mais maa ko jàppe noonu ne ah du ko sax ñii ma def wala jéem a xool foo xam naa fa jullee mukk ndax bëgguma ñu découvrir ma wala ñu jàpp ne lii après dàq ma kooku xam nga ne kooku diineem la ñu ko braade waaw gis nga seytaane gis nga ni mu soree bayna sara wa surayya wallah diggante ñëw ba nekk ca biir asamaan yi ak ñi nga xamante ne mu nga ci juróom-ñaareelu suuf gis nga ni mu ni distance bi ni mu rëy wallahi noonu la ñu rawe waaw ñun ñun suñu diinee woyof ñun diiney làmmiñ lañu yor diiney làmmiñ mais du jiimey jëf du jiimey lu con diiney lu concret c'est nga gis ku mel noonu waaw ñële xam-xamu yonent bay sa sara moom lañ féetale woon ci kaw lekk ak naan moo tax imaamu Maalik jaay ne téegu néegam téegu yow yow sa néeg sa mbaar moo xam ne moom ngay moom mooy sa néeg nga jël bëgg xam-xam ay loo jënd ci wàllu xam-xam ak loo ko uti loo loo lu la ciy jàppale nga yëkkati toit bi comme ñu ne ay seng la nga jël seng jaay ngir am loo xamante ne moom ngay kii ngir sa ngir ngir sa njàng bi waaw waaw ñii di fanaan ci ci ci ci sangu bi ronu taw bi di xaar borom xam-xam bu génn te mënoon nañoo dugg ci biir fëgg gaaw dugg ñoom Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu anhum waaw gis ñenn ñi def ay distance tumuranke jóge ay dëkk ba ay réew ñoo xam ne xamuñu fa kenn waaw xamuñu fa nday xamuñu fa bàyyi nijaay tous ñu ñëw ngir xam-xam dara yoruñu waaw buñ ñëwee daanaka foo amoon foo dal garaawul nga ñëw ci jàkka ji lu may lekk loolu du problème bokkul sax ci seen souci buñ amee yóbbal dinañ ko def ndax wata fatazawadu waaw waaye ñoom li gën ci yóbbal lañ yoroon fa inna xayra zaadi taqwa ragal yàlla wallahi moom lañ doon yóbbaloo waaw moo tax xool leen ay janti njolloor la kenn du tudd l'islam kenn du tudd xam-xam ci domaine bu la neex lu dul ne doo tudd ñi nga xam ne ñooy saxaabaay yonent bay sala seeni taalibi ak taalibe yi ñoo ñële radiyallahu anhum wa ardaahum xam nga ne ñooñu dañoo sorek ñu ñëw ginnaaw gi waaw waaw xam-xamu yonent bi saa saa moom lañ doon xincu moom lañ doon mais comme ni ñu aajowoo lekk lu raw lekk naan noonu lañ ko aajowoo woon te wallahi ku xam xam ne loolu lañ aajowoo alquran ak sunna waaye est ce lañ ma jamais waaw wal iyaazu billah am na ci ñun jàpp nañ ne li tax ñu tardé ñu leer musulman comme niñ ko foxe woon mooy topp gu ñu topp ci abdi alquran ak sunna moo ñu tardé moo tax ngay gis suñu réew yi ah ni ñuy summeekoo ci shari'ay Mustafa sallallahu alayhi wa sallam comme jaan ni muy summeekoo ci deram comme niñ ko waxee woon jamono yu yàggul waaw mais ay réforme ay kii ku nekk di def ngir di simmeeku lépp loo xamante ne nii couleur la bu islamique ñu effacé ko lépp loo xam ne lu jege charia la woon ci suñu constitution suñu réew yi ñu effacé ko waaw léegi ñooñu ñun ñun ñun ñooy ñun man nax ñun ñooy ñaan yàq li ma góor gi wax keroog hafizahullah waaw mu ne ñi ñëw ci ginnaaw ñii yàq képp lañ fi nekk waaw wallahi wax na dëgg waaw benn góor sa Abdoulaye Diagne hafizahullah barki démb laa ko laa gis ci kii bi mu doon def shara an-Nawawi voilà rahimahullah da ko doon kii waaw da ko doon firi firi firi en wolof firi bu gaaw boobu moom boo bëggee affaire da am lépp ndax day dem day day kii di dem waaw moom dina la may nga gaaw dem waaw dernier partie bi <laughs> waaw dangay gis ñii doon wax ci imaamul Buxaari ñoom imaam ñooñu ni ñu meloon ak wilaaye gi ñu amoon ak kawewaay te xam ne suñu réewu jamono suñu doomi jamono ñu bari dañ leen réeri rawatina suñu réew yi jàpp ne ñooñ dañu dara bu ñu am Buxaari yi waaw te bu ñuy tudd seen sëriñ ñi xam ñoom di leen màggal waaw di taw bi di wax samaxatu al-alaamatul fahaamatul nangam door cee teg alors que sa sëriñ boobu fa mu tegoon imaamul Buxaari rahimahullah bariwul woon kum fa teg waaw mais suñu ñàkk xam ak suñu réer mu ne ñun nag yàq képp lañ fi nekk dañu ñëw yàq lépp ñoom lépp lañ defar waaw ñoom lépp lañ defar tollum l'islam ñoo ko ruuj ñoo ko ji ba mu màggee ñoo ci sonn ñoo def lépp ñoo déqi bu doon gerte la def lépp teg defar lépp dindi salte yeeg yëpp ñoree nañu tegal ñu ci palaat nag plateau yu rafet nañu xéewlu leen ñun ñu ñëw au lieu ñu xéewlu ñu jël suuf di ci sotti ñoo di purux wallahi ñoo di purux waaw ñoo di purux waaw ba pare yemuñu foofu mooy di ci sotti mooy lan di wax ci ñoom lu ñaaw ñu dégg day ñu taxaw naan ñooy xamuñu amuñoon benn xam-xam xam-xamu xaydan nifaas kese lañ amoon wala iyaazu billah leen tuutal jàpp ne nag moom parce que il a fait ses études au Sorbonne <laughs> wala à l'université de Lyon 2 Lumière wala yooyu wala euh, à Alexandrie wala yooyu ñu jàngal la ay ay ay ay idéologie yoo xam ne des orientalistes mu jàpp ne loolu mooy xam-xam waaw wala à l'université Gaston Berger ñu dugalal la ay ay seen yooyu nga xam ne ay du dara ñu jàpp ne loolooy xam-xam di xeet bu ñuy wax Imaamul Bukhari yi sax dañ koy xeet ko waaw jàpp ne ñoom li ñu wax c'est pas du du c'est pas de la science du xam-xam waaw et tamit du ñu ay nit yoo xam man lañ leen a jox confiance kan la ñuy jox confiance ah wal iyaazu billah an-nasraani al-xabiis al orientaliste al orientaliste moom ngay jox confiance léegi ñii al al abrar al atqiya al muhsinin ñooñ nag nga ne ñooñ duñu dara <laughs> wallahi aslahana allah yal nañu borom bi wenal ñii gis nga bés bu ñu li ñu nekke wallahi dañuy mbugal ñun ñun moom dañuy mbugal waaw dañuy mbugal rien que waxuma suñu digganteeg moom rek mais digganteem ak ñi nga xam ne ñoom la jaarale diine ji ñu ñëw nga xam ne ñoo suuxa toolu islam ci seen deret seen ñaq seen alal seen lépp seen bakkan yi ñun ñu ñëw ci tool boobu nekk comme ay ngeen jéggal ma ci kàddu gi comme des des golo yuy nekk ci ci tool waaw di yàq rek ku nekk di wax lu ko neex ci lislaam parce que sa maama diw sa baay doon diw yow xam nga ne sa maam boobu bu la fekkoon jamono boo fekkante woon ak jamono wallahi doo dugg kër waaw doo dugg kër yow da lay exclure ci kër gi yow yow xaw ma kan ne doo too ko teg bët mooy teg bët dafay rey non da jox la yow yow yow <laughs> gaa yi gaa ñëw nag di mbubboowoo seen maam di wax ay tojaange waaw jël xeetu yonent bi saa saam def leen comme ak gitt goo xamante ne nii gu ñuy réeral. di leen gëmloo ay pas-pas yu ñaaw ta bon ak ñàkk teggin respecté wuñ ku dul ña leen di nax waaw képp ku yor bëgg leeral mbir yi ñu damm sa ne lu tax mu ko fiy taale parce que ñoom ñëpp paraf la ñun wal iyaazu billah kon nag xayrul xayrukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma lu gudd la waaw wallahi ñooñu <laughs> radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim alhamdulillah wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum moo tax yonent bay saa saam teg ci ñu konti summa yakunu ba'dahum qawmun xoolal ñu ngi nii <laughs> ñun ñu ngi nii <laughs> summa ginnaaw bi mu nekk ba'dahum seen ginnaaw qawmun ay nit yoo xam ne yashhaduuna wala yustashhaduuna rëy làmmiñ bu leen kenn laajul seede sax ñu ñëw di seede seede goo xam ne tooñ la ñu gaaw ñëw ngir dërëm yuñ leen dikk wala yuñ yaakaar ca kañuy seedeel kañuy plaider pour ngir bu gañee procès bi am lu ma jox wal iyaazu billah waaw dañuy ñëw di seede te kenn wala yustashhadu kenn neewu leen demandé wu leen kenn laaju leen waaw ñeme yàlla rek ndax lu tax parce que ñoom dund néexation dund am amu àddina lañ jiital wuteeg ñi nga xam ne mooy ñett xarn yi mu wax radiyallahu anhu moo tax ñoom pour ñoom lépp tout est mercantile hatta leur témoignage c'est cédé c'est pas anodin c'est pas non am na luñ laxas ci gannaaw am na loo xamante ne moom la nar moom lañu ñu qad dabbaru shay'an xalfa xalfa shahadatihim am na lu ñu dugal ci biir nas ko kuy defati ngir yàlla kese daanaka dootoo ko gis lu raar la di seede te kenn na leen seede loowul wa yaxunuuna bokk na ci seen seen seen seen seen seen kii euh, ci seen euh, jikko yi wa yaxunuuna ñuy trahir des trahir man dëgg waaw ñii